ginnaaw bi nga xam ne lañu jeexal li nga xam ne mooy juzu bu nga xam ne moo doon bu tabaraka ñu war a tàmbali tey inshaa allahu taala continuer nag ginnaaw bi nga xam ne ci lañ jeexal koor gi yaa ñe eh, ci fan yi ñu génn yal na boroom bi tabaraka wa taala nangul ñu lépp lu ñu def wa ma dalika ala allahi bi aziz loolu daal diwul jafe suñu boroom inshaa allahu tabaraka wa taala ñu tàmbali kon ñi nga xam ne beneen étape la beneen phase la muy beneen buntu bu bees boo xamante ne nii nag yii dañ koy continuer insha allahu taala bani koor gi ñëwaate ñu daal di koy continuer waat nañ ko doon defe bés bu ne kon nag ñu daal di tàmbale tey saar bi nga xam ne mooy suuratu tahrim saar bii dinañ gis lu biir lu tax suñu boroom tudde ko at tahrim muy saar bi nga xam ne tahrim mooy loo xam ne nit ki lu ak xaraamal waaw lool dinañ gis lu tax mu tudde ko noonu saar bi nag madina madinatul munawwara la wàcc moom sala ko suñu boroom tabaraka wa taala wàcce ala saakiniha afdalus salaati wassalaam saar bi nag day nettali li tax mu tudde ko tahrim mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam boroom xam-xam yi wax ñaari wax rahmatullahi alayhim te yëpp ñu ngi ci saxiix yi ñu ngi tamit ci téere xadiis yi rahmatullahi ala aljamii ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa jëloon dafa demoon gi nga nekkoon nekk sayyidatu kenn ci soxnaam yi muy sayyidatu Zaynab bint Jahsh radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ba mu fa newee nag mu daal di ko fay mu xaw fa yàgg tuuti ndeke daa amoon ñu servir ko fa mu doxoon ko fa li nga xamante ne nii mooy lem mi nga xamante ne nag ci la sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ak sayyidatu Hafsa bintu Umar radiyallahu anhuma bi mu yëgee loolu nag mu daal di moom sayyidatu Aisha wax ak sayyidatu Hafsa ne ko nag kom que mooy fiiraa gi daal di leen dugg le fait que yonent bi alayhi salaatu wassalaam yàgg ci kër beneen soxnaam seen néegam ba muy sayyidatu Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha wa ardaaha ñu ne ko nag léegi xam nga nooy def ñu yëg ne moom dafa naan am lem ñu ne mu ne sayyidatu Hafsa xam nga nooy def bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëwee sa néeg daal wala mu jege la nee ko waa yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa yow moom ban xet nga yor nii bu la nee ah man de damaa naan dina la ne dafa naan euh, lem fële lëj la naane lem bu ko defee ne ko ah sa lem boobu de moom xet gi neexul te yonent bi alayhi salaatu wassalaam xamoon nañ ne ñoom bëggul woon ay xet goo xam ne dafa na naqari waaw léegi nag ñu def complot boobu waxante loolu ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam jóge na ci néeg sayyidatu Zaynab radiyallahu anha mu dem ci sayyidatu Aisha mu ne ko ah yow moom lii mu wax ko li mu waxoon ne ko li ngay bi xanaa moom li muy xeeñ dara neexu ci mu dem ci sayyidatu Hafsa mu wax loolu moom mu wax la même chose yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag ne kon comme que loolu la. kon nag mooy mu waat ne doon nag dootu ko na dootul naanati lem joojële bàyyi na ko ndax loolu suñu boroom nag wàcce aaya bi wàcce saar bi na ko yaa ayyuhan yu i yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam lima tuharrimu lu tax ngay xaraamal maa la nga xam ne ahallallahu laka sa borom moo la ko daganal loolu benn wax la beneen wax bi ñu ne sayyidatu beneen wax bi borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wax li tax saar bi wàcc mu tudde ko at-tahrim mooy ne sayyidatu Mariya muy jaam bu jigéen boobale nga xam ne la Laskandariya di buur kopti yi dëkkoon fële ca Égypte ñoom ñoo ko moo ko mayoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy al-Muqawqis moom moo ko mayoon ki nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam mayaatle ko woon ay jëléem ak ay cadeau ki peñe yu bari yoo xam ne yu mu ko joxoon ba mu ko yónnee benn bataaxal di ko woo ci diine mu mayoon ko jaam bii ak beneen jaam boo xam ne moom da koo maye woon moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam wutee Maariya moom la nga xam ne sax moom rek rek ci jigéen ñi ginnaaw Sayyidatu Xadiija radiyallahu taala anha wa ardaaha moom rek moo ko jural doom muy sayyidina Ibrahim di doomu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te mu génn àddina bi nga xam ne ci la nekk liir ci la nekk tuut tànk moom mooma la nag moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkaloon ci nekk sayyidatu Hafsa fekk sayyidatu Hafsa dafa génnoon léegi nag moom bi mu ñëwee mu mer nag ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam fiiraa ngi jàpp ko mu ne lan moo tax ngay dugal sama néeg bi kii nga xamante ne nii ngay nekk ak moom fii ci néeg bi kon nag léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam gis ne mer na ngir daal di koy gërëmloo ngir daal di wàcc mer bi mu ne ko nag léegi lenn la comme que da ngaa mer léegi sax man dootuma dootuma ko jegeeti bàyyi naa ko noonu léegi nag loolu nag tax suñu boroom nag ne yéen <clears throat> lan moo tax yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam sa soxna yi bu leen di topp ci leen di neex nii kese déedéet yaa ayyuhan nabiyyu yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam li ma ana lu tax tuharrimu ngay xaraamal ci sa bopp maa la nga xam ne ahallallahu laka sa borom moo ko moo la ko daganal lii mooy ñaari wax yi nga xam ne yu siiw la ci boroom xam-xam yi di wax wallahu ta'ala alam kon ñu tàmbali <clears throat> ne bismillahi irrahmani irrahim ci turu boroom bi nga xam ne mooy arrahman moo fees dellëg yërmande arrahim te yërmandeem yaatu lay tàmbale mu ne yaa ayyuha nnabi e yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lima analu tax tuharrimu ngay xaraamal ci sa kaw maa la nga xam ne axalla laka boroom bi nga xam ne mooy sa boroom de moo ko daganal bu dee nañu wax lem ji mooy lem dafa dagan sa borooma la ko dagana la bu dee ne kii nga xam ne sa jaam la bu jigéen sa boroom moo la ko dagana la kon lu tax nga koy xaraamal ci sa kaw tabtaghi mardata azwajika da nga koo def nag ngir rek daw topp li nga xamante ne nii mooy sa ngërëmu soxna yoo yële nga xam ne ñoom nga doon waxal wallahu tu borom bi wa taala nag ghafurun aji jéggalaakoon na rahimun aji yërëmaakoon la mooy ne bu leen toppati ci du lu leen neex rek nga topp leen ci sa yërmande yaatu na lool yaa ëpp yërmande ci ñi ma bind waaye nag loolu bu mu la yóbbee ci ñoom ñii ñuy tax yoo xam ne dafa dagan ci yow nga koy xaraamal ci sa bopp mooy foog nga leen di wax lu leer buy li nga la daganal bu la dara tax bu la ñoom ñii bul topp seen seen lu leen neex ngir defal leen lu leen gërëmloo ba tax ngay xaraamal loo xamante ne nii mooy borom bi moo la ko daganal qad faradallahu lakum mu ne borom bi da daal dinay leeral leeralal na leen ci saar ba nga xam ne mooy suuratul maa'ida lakum ñeel leen taxillata aymaanikum nan ngeen di bu ngeen giñee ne du ma def lii wala dootu ma dinaa def lii te defoo ko wala boog dootu ma def lii te nga war koo defaat loolu la nag borom bi leeralal neen te saar boo bële képp ku giñ joolu nan nga koy nan nga koy eh, nan nga koy nan nga koy réparer mooy li nga xam ne dane moom boobu bépp xamante ne ni da nga am giñ loo xam ne comme li ñu wax sànq fa kafaratuhu it'amu asharati masakina mooy da ngay dundal da ngay joxe lekk juróo lii fukki ñi nga xam ne ay miskin lañ way ñàkk lañ aw kiswatuhum wala nga jël kiswatuhum nga jël li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii looy sol mooy lu nga solal leen solal leen fukki miskin nga solal leen aw tahriru raqaba wala bokk yi da nga ciy tànn wala boog nga goreel jaam bu manul lii nag mu ne bu ngeen manul lii nag bu boobaa ngeen di woor ñetti fan moo tax kenn du tëb rek commencé di woor ñetti fan alors que yow yële defoo ci benn déedéet yële man nga cee tànn mooy leele fukkil miskiin wala nga nga sol nga solal leen wala boog ba jaam bi am nga libéré jaam yooyu bu dee na la waaw kay damanoo ko ci ngay door a woore ñetti fan loolu lay wax ne borom bi moo ko farataal ci seen kaw ta na ko nan ngeen koy réparer seen ngiñ yi wallahu te borom bi tabaraka wa taala mawlaakum mooy ki wëllif seen mbir te mooy ki parandoog yéen te mooy ki leen di dimbali te moo yor seen lépp wa huwa te moom alalimu mooy aji xamaakoon ji alhakimu mooy ki nga xam ne mooy ki xereñ yonent bi moom moom borom bi tabaraka wa taala nag yonent bi alayhi ni mu def dafa goreel jaam moom dafa moom goreel jaam bi la tànn ndax loolu boo seetloo mooy li nga xam ne mooy li ëpp